ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim walladiina aamanuu wa amilu saalihaati lanudxilannahum fi saalihiin suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya juróom bi mu ne walladiina aamanuu ñee kantaa ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo gëm te dëggal wa amilu saalihaati tey jëf-jëf yu rafet yi lanudxilannahum waat naa ne dees na daanaa leen dugal fi saalixiina ci mbooloom nit ñu baax ñi naa leen boole ñu am darajaay nit ñu baax ñi waaye it fa ñuy dugg ëllëg ci sama yërmande ci aljinaanul ula falaa leen di dugal ca àjjana yu gën a kawe ya mu ne wa minan naas yi am na nag ci nit ñi man koo xamante ne nii yaquulu day wax aaman naa danaan man dëggam naa billaahi ci boroom bi tabaaraka wa taala waaye fa ida uudiya bees ko loree fillaahi ci boroom bi tabaaraka wa taala jaala mu daldi def fitnata naasi fitna googu nit ni goo teg muy muy muy loolee muy muy muy lor googee ko nit ñi teg takat nee na ci yàlla la ne nee na moom la gëm ñu fekk ko fa daal koy wax lu ko naqari wala laal ko sax ci deram teg ko fitna mooy daal di koy fitnaal fin la daal lan lay wax moom jaala day def fitnatan naasi loolee ko nit ñi teg fitna goo gële mu jàppe ko ka azabillaahi mel ni mbugalum borom bi moo wàcc ci kawam wala in jaa nasrun mu ne te bu dikkoon nasrun dimbal min rabbika bu tukkee ci sa borom yow seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam la yaquulun na nga dégg ko waajoo jële di wax naan inna kunna maakum é ñun ñu nag àndoon nañu ak yéen quoi awalaysa allahu suñu borom ne moo xanaa yàlla dafa loon bi alama nekk ci gën xam bi ma fii suduril alamin li nga xam ne moo nekk ci dëndu way mbindeef yi loolu lan la lii borom bi day wax ay nit ñoo xamante ne nii ñoom dañoo gëm ci seen làmmiñ mooy seen gëm gi daa di say dëgër léegi nag mooy li ñu doon wax rek ci jataay ba le weesu nga xamante ne nii yow buñ la laalee ci ngëm gi ngay gëm yow jullit nga ku nekk julit ak ku nekkul jullit sax ku nekk li ñu koy teg loolu nattu la ki nekk ku dul jullit moom liñ koy teg ay mbugal la ci moom waaye nga nekk julit ba pare yow lu la borom bi teg nga naan borom bi ah man de lii jaaxal na ma sama xol bi rafet na defuma kenn dara ah man de ñépp laa yéene lu baax ah, borom bi tabaaraka wa taala xanaa dafa gisul keneen ku mu teg lii man ndax ndax ci lu baax rek laa ne. waaye loolu waxoon nañ ko bi yonent bi alayhi salaatu salaam doon wax ki dina tar mbugal mooy yonent yi xanaa ñoom newuñ ñoom ci lu baax kese lañ ne boroom bi ñoom la gën a teg li nga xam ne mooy àtte yi kon nag affaire bi loolu la muy façon nit ñooñu lay wax. nga xam ne seen ngëm daa desee dëgër loolu nag lu bari la ci lamdaa yi mooy lii nii suñu borom di wax ak yi mooy xamante ne mooy amuñu xam-xam noonu te seenu gëm yàlla dafa des loolu moom dafa bari ñu mel nii mooy ne bu moom dañ naan dañoo gëm borom bi tabaaraka wa taala waaye natt bu ndaw ci seen alal waaye ci seen bopp seen yaram seen njaboot seen doom yeeg seen ak seen yaram ñoom ci seen bopp bu leen dalee rek nga gis leen ñu jàpp loo xam ne nit ñee leen ko teg waaw ñu xam ne lii bon dañuy woote ne ci yoon lañ nekk dañuy woote lii jëme ci borom bi tabaaraka wa am ñoo xam ne yu la fa fekk xas leen xas rek bu ñu leen ko defee ñu jàppe xas boobu mel ni mbugalum yàlla mu leen boroom bi teg ñu commencé di saalit doo bare nag te nag bu bu ngañaay ñëmee nga xam ne l'islam dafa am ngañaay boo xamante ne ñuy wax ñen ñi jiite mbir mi naan leen é wala waaye yéen ginu ngeen ñu cee bokk inna kunna ma'akum ñu nag yéen a àndoon ñoo bokkoonaa ñu ko way gëm yàlla ñoon xam nga bi muy wax mooy affaire u mbugal bi bi mu koy dal dane man <laughs> dane suñu boroom dane moom day wax moom mooy wax de la yaqulun na bu ko moom waaye bu bu ñëwee bay bay revendiquer lu baax li ñu am danaan inna kunna ma'akum ñun ñun ñu ngi woon ak ñun fii ginu ngeen a gëm mooy façon wax yooyu rek ginu ngeen ñoo gëm dañuy nekk ci caaxaan après bu nga yaay ñëwee ñu naan lool moo tax ngeen bëgguñu cee iñaane ñun ginu ngeen ñoo gëm lii nag jikko la joo xam ne baaxul ci jullit mooy ne koo xam ne moom mu ngi jullit la waaye nag mooy da ngëmam ak faiblesse bu mag moo ci am waaw loolu nag mooy li lay dal di tukkee loolu te temereew borom bee tax ngay def moo tax ngay yëngu loolu na nga koo war a jàppe nattu boo xamante ne borom bi moo lay saytu moo lay nattu waaye bu ko jàpp mbugal na yàlla mu la del nga man koo muñ ni mu gën a rafetee suñu borom na ne mu ne wala ya'lamanna allahu te borom bi dina wone dina feeñal alladina amanu gaa yi nga xamante ne ñoo gëm dëgg-dëgg wala na te dina wane ba mu leer nañ al munaafiqiina naafiq yi kon mu ngi noonu lële muy wax moo tax am na ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñu ne ñële muy wax min wa minan naasi mooy comme ñoom loo wax ci suuratul baqara rek naafiq yi lay wax ñoom ñoo naan gëm nañu ci seen làmmiñ waaye buñ leen comme que nee nañ gëm nañu léegi nag gaa yi lor leen ndax l'islam ga ñuy woote woon ci la ñu ne am na ñoo xam ne sax ñoom ñooy bokk diine waaye ñoom da leen dul neex li ñuy wane ci biir ci biti nii di ko def ndax ngir ngir seen way rafet léegi nit ñi xas leen ci lool wala lor leen ci yàqal leen ngir loolu dara léegi nag ñu jàppe loolu mu borom bi tabaaraka wa taala am ci borom xam-xamu mufassiruna rahmatullah alayhi ñeneen ñii naafiq yi lay wax te loolu li koy wane mooy boroom bi aaya bi mu ci teg ne wala yàlla man na boroom bi dina wane feeñ ba mu leer naññ alladina ñi nga xam ne amanu ñoom ñañoon ñanaan gëm nañ ci seen làmmeñ te mu dëppook seen xol boroom bi dina leen feeñal waaye wala yàlla man na dina feeñal ba mu leer naññ al munaafiqiina ñi nga xam ne lañuy ñuy wax ci seen làmmeñ ak la ne seenu xol dafa wute mu ne kon dinañ ko feeñal de mu ne wa qaala alladina kafaru gaa yi nga xam ne ñoo weddi borom bi tabaaraka wa taala mu yéefiru makka yi lan lañ doon wax ñenn ci jullit ñi nga xam ne ñoo gëm naan leen ngir doyadal comme li waxoon wala yastaxifannaka alladhina la yuqinun ne ko bu mu lay doyadal de daal di lay gësëm gësëmee fexe laa baaje ci ay argument fexe laa dal di di di doyadal sam xel ba nga topp ko boroom bi ne woon bu ko def de ñi bul topp mukk bu buñ la def lool ñi nga xam ne amuñu kóolute la gëmuñ yawmal qiyaam gëmuñu dekki gëmuñu li ngeen di woote yeen jullit ñi léegi nag ñoom ci yéefiru Makka yi ñu doon def dañ doon def benn politique boo xam ne bu garaaw la mooy fexe di xëcc ñi jot a gëm yonent bi alayhi salaatu salaam di leen wan ne ñëw leen ci ñun ñun li ñu nekk moo gën de toute façon gis nga bu dee ëllëg sax li ñuy wax ñoom li mu leen di wax seen yonent boobu alayhi salaatu wassalaam kene dekki am na bu dekki amee it dara ñun ñoo leen di gàddul seen bàkkaar yi ngeen def loolu garaawul ñëw leen fii ngeen yi ñëw leen ngeen békki lu ñu nekkee ñun kilifaay Makka yi bu lëgee ñun ñoo leen di res léegi loolu la suñu boroom di wax mu ne wa qaala alladina kafaru gaa yi nga xam nañoo ñoo weddi boroom bi tabaraka wa taala ci qurayshin di wax lilladina amanu di wax ñi nga xam ne ñoo gëm boroom bi tabaraka wa taala naan ittabi'u sabilana topp leen suñu yoon wii nga xam ne seeni maam ak suñuy maam ci la ñu ne woon wal nahmil nag da ngeen xam ne bu leen am dara du ngeen di tiit ñoo leen garanti ñoo leen res wal nahmil waat nañ ne dinañu yenu xataayaakum li nga xamante ne mooy seen ñaaw yi ngeen yi nga xam ne yéenaa yéeyi sayyidina Muhammad nee na loolu ay bàkkaar la ci yéen bu ngeen ñu toppee ñun ñoo leen koy yenul bàkkaar yoo yëlee wamaahum suñu borom ne wax nañ lu wuteeg li am de wamaahum te déet ñoom nekkuñ bi haamiliina di aji yenu min xataayaahum min shay'in amul benn du ñu yenu ci bàkkaaru kañ ñañu naan kaay leen topp leen bu ngeen ñu toppee ñooy leen di yanul seeni bàkkaar suñu borom ne wax nañu lu amul da duñu ci yenu tus innahum dëgg-dëgg ñoom yéefar yooyu la kaadibuuna ay expliqué kat lañ ay nit lañ yoo xam ne li ñuy wax ak wuteeg li am de wala yaxmilunna suñu borom ne ah dañoo bëgg yenu rek moo de toute façon leer na wala yaxmilunna wat naa ne dinañu yenu asqaalahum seen diisaayu bàkkaar yi ñoom yéefar yi dinañu ko yenu de waaye wa asqaalan maa asqaalihim mooy yeneeni bàkkaari ñeneen yoo xam ne dinañu ko yene booleeg ñoom li ñu jot a def ci ay tojaangee ci ay ay ay ay bàkkaar dinañu ko yenu wala yusaluna ta wat naa ne dinañ leen laaj yawmal qiyaamati bésub taxawaay ba amma kaanu yaftarun li nga xam ne moom lañ nekkoon di ko sos di ko kàcc fii naan gaa yi ñëw leen maa leen di yenul seeni bàkkaar nga ne ah yow du borom bi da ne moom ñi nga xam ne ci jullit ñi ñoom la ñuy woo naan leen ñëw leen ngeen topp ñu bu ngeen toppee suñu yoon de ñoo leen seen bàkkaar yenu ci ñoom dara luñ leen yenul dara waaye dinañu yenu seeni bàkkaar ak bàkkaar yi ñeneen waa dooma leeral lool ma ne la insha allahu taala li borom bi wax mooy ñi gëm yàlla comme que jullit ñi yéefér yi dañ leen doon woo naan leen kaay leen topp seen ñëw yoon bu ngeen yéen nag liñ naan bàkkaar yi dinañ ko yenu après quoi léegi suñu borom ne loolu duñ ci yenu dara ndax ñañuy woo ñooñu wuy wuñ leen ngëm yàlla yooyu dañoo des ci seenu ngëm yàlla te waxuñu dëgg mooy ne mooy ne noonu ñu ko nar a defee bu ngeen ñëwee ngeen topp léegi yéen seen bàkkaar yi ngeen yor ñoo leen koy resal déedéet loolu amul te sax ñañ doon woo toppuñ leen waaye feneen fi borom bi ne wa du dañoo bëgg a yenu rek wa dinañu yenu waaw dinañu yenu dinañu yenu asqalan li nga xam ne mooy yu diis maas xaalihim booleeg seen bàkkaar yu diis yi nga ne ma lool lan la ma ne la mooy ñi ñu jot a sànk ñoom mooy ñi nga xam ne jot nañ leen a sànk nekk ay yéefér xam nga ñoom ñoo doon saadate naa yi ñoo nekkoon kilifaay gaa yi nekkoon as saada muy kilifa yi ñoom ñi nga xam ne ñoo doon woo al toppee leen toppoon ci riir nga xam ne ñoom Abu Jahl gis nga ñu réeral ñépp ci ma mooy mooy mooy population Makka gi ñi nga xam ne ñi nga xam ne amuñu ay ndombo tànk ñi leen toppoon ñu fexe leen sànk saa bu yonent bi alayhi salaam di woote ñoom ñu fexe naan leen waxu lii muy wax demowul nii topp leen lii fi maam nekkoon lii mooy dëgg ñooñu leen topp nag gis nga ñooñu comme ko ñoom ñoo leen sànk mooy ne ñoom dinañ am seeni bàkkaar waaye bàkkaar ñooñu tamit dañ ci yenu te du wàññil kenn te du wàññil ñooñu dara loolu la mooy li yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon rek ci xadiis bu siiw bi bim naan man sanna fil islaami sunnatan hasana falahu wizru falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yow al-qiyaama yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne woon képp koo xamante ne nii ci l'islam bi dañ fee woo xam ne mooy wu yées leer ne yow di nga am li nga xama yu noo tëralin wu baax di nga am li nga xamante ne nii mooy mooy mooy mooy payu ña nga xamante ne nii mooy ña nga xamante ne nii ñoo ko topp ilaa yawmil qiyaama ba ni nga xamante ne nii yawmal qiyaam di xaw kooku moom loolu lépp suñu boroom moom da koy da koy fay mooy day jor li nga xam ne mooy ku def mu def moo ko a def ci biir l'islam wane wane loo xam ne lu baax la loo xam ne ñépp doon xaar di xaar mu daal di koy def ah kon kooku de moom bu ëllëgee moom dinañu ko jox li nga xamante ne nii mooy pay ak ñële te te duñ leen wàññil dara waaye man sanna fil islam yi képp koo xamante ni nag yow ci l'islam bi yow danga fee def lat yow da ngaa nekk koo xamante ni yaa fi indi lu bon yaa fi njëkk a def lu bon sunnatan sayyi'a falaha wizruha wa wizru man amila biha ila yawm al-qiyama yonent bi alayhi salatu wasalaam wax waaye képp koo xam ne tëralinu bon pecc mu yées mi yaa ko fi njëkk joxe ñu naan pooc bii de moom diwa ko moom ba dundee la ko nga sàngu suuf di ami bàkkaar ku ko dóorati rek yow ñu lay bindal ay bàkkaar di la buggal mbugal foofale waaye mooy yow sàngara si yaa ko fi njëkk a génne indi ko ci réew mi kenn xamu ko fi woon ay daggit yaa ko fi njëkk a sol ay nekk laax di nekk ab bandi ab bandi agresseur yaa ko fi njëkk a def ba nit ñépp am so am am fit di ko fi def yow de da ngay nekk sa biir bànneel gis nga boo tuubul woon ba ngay laata ngay dee nga deewe noonu képp ku agressé ti nit yow moom da nga ciy am ci bàkkaaram te du wàññi bàkkaaram dara kon ni nga xamante ne nii noonu lal yonent bi alayhi salaam loolu lay wax fii nag ne gis nga bàkkaaru ñoom dina ko yen te ñoom duñ leen wàññil dara te xadis boobu al imaamu muslim ibnul xajjaaj rahmatullah alayhi soloona ko ak al imaam